fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddima fi faslun fi at-tilaawati wa ma yata'allaqu biha wa hakada bayna al-isha wal maghribi wa ba'da subhin bi nusuusin nuxabi wa yawma lithnayni wa yawma arafa wa jumu'atin thumma al-khamiisi fa'arafa kon ci suñu jotaa bi ñu génn bi awnillahi wa minnatihi gisoon nañu ci suñu jotaay bii ñu génn li nga xamante ne nii moom la euh, Cheikh Ahmadul Xadim Serigne bi radiyallahu anhu doon wax ci li nga xamante ne nii ci euh, euh, li nga xamante ne mooy jamono yi nga xam ne waxtu yi nga xamante ne jàng ci alquran ci la gëne waaw léegi gisoon nañ ko ñu ne woon nag. dinaa la leeral mbir moomu le mooy bi naan afdaluha ma fi salaati layli wa jawfihi al axiiri faqbal qawli voilà foofu la tàmbale woon di wax moom sëriñ bi radiyallahu anhu ci waxtu yi nga xam ne jamono yi nga xam ne jàng ci alquran ci la gëne mu afdaluha bi nga xam ne moo ci gën mooy ma fi salaati layli li nga xamante ne moo am ci ki nga xam ne ci julli guddi nga koy def naafila guddi jaw fii ak ca biiram al bu mujj ba waaw ca côté wàll wa nga xam ne mooy mujj ci guddi gi faqbal mu ne nangul lii sama wax ji waxoon naa la dinañ dinaa la ko leeral insha allahu taala loolu nag bor moom li muy wax fii parce que waxoon nañ ko ci mu muzammil suñu borom moo ne inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila li nga xamante ne dëgg-dëgg li nga xam ne moo sosu guddi hiya ashaddu wat'an moo gën a dëgër ak dëgguwaay wa aqwamu qiila waaw moo tax li nga xamante ne moo sosu ci guddi loolu moo gën a dëgër waaw te moo gin a jub qiilaa ci wax booy jàng alquran ci lay gën a nekk li nga xamante ne ci lay gën a dale moo tax mu ne kon bi gën mooy ci julli guddi te julli moom la yonent bi alayhi salaam wax ne jëf leen te ngeen xam ne mënu ngeen a jëf i'malu walan tahsu walan tuhsu walan tahsu waaw jëf leen te xam ne manu ngeen a teeg dajale jëf yu baax yépp waaye wa'lamu anna xayra a'malikum as-salaat te maa ngi leen di yëgal man yonent bi alayhi ne gën seen jëf yi mooy nag nga def ko ci waxtu guddi nga xam ne mooy jamonoy munaajaat bi nga xam ne ci la nitu yàlla yi di déeyaaleeg seen borom mu ne wa jaw fii l parce que euh, wàll wa nga xam ne moom mooy jëca mujj ndax loolu moo ñëw ci xadis comme xadis bi nga xamante ne nii moo nekk ci saxiixay ni al imaamu ahmad soloo na ko tamit ñoom al imaamu malik rahmatullah alayhim ñoom ñépp soloo nañu ko rahmatullah alayhi mu jële ko ci sayyid rahmatullah alayhi mu jële ko ci mawlana abu hurayra radiyallahu taala anhu mu ne yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila as-samaa'i ad-dunya hiina yabqa thuluthu al-layli al-axiir yaqulu man yad'uuni fa astajiba lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa astaghfira lahu fa aghfira lahu fa aghfira lahu mu ne yonent bi alayhi salaam nee na yanzilu rabbuna suñu borom tabaaraka wa taala day wàcc rabbuna tabaaraka barkeel na wa taala ta kawe na te yéegul kulla layla guddi gu ne ila samaa'i dunya day wàcc ci asamaan si nga xam ne moo gin a jege nit ki gin a jege asamaan bi gin a jege waaw xiina yabqaa jamono ja nga xam ne ci lay mat ci lay dese ci guddi gi sulusul laylil axiir al axir mooy un bu mujj boo xaajee guddi gi ñetti xaaj xaaj bu mujj ba ci jamono jooj la borom bi tabaaraka wa taala di wàcc ci asamaan si gi gën a jege yaqulu mu naan man yad'uni ana kan moo may ñaan fa astajiba la bu ko defee ma nangul ko man yas'aluni ana kan moo may ñaan fa utiya bu ko defee ma jox ko man yastaghfiruni kan moo may ñaan may may ñaan ma jéggal ko fa aghfira la bu ko defee ma jéggal ko loolu moo tax sëriñ bi ne wa jawfihil axiiri ndax mooy jamono ji nga xam ne ci la borom bi tabaaraka wa taala di wàcc wàcc googu nag mooy tekkiwul ne ab koor la buy wàcce ka def ay mouvement moo tax Seydina Ibrahim nañ ko gisoon alayhi salaatu wassalaam doon wax ak ay ñoñam yo ay falam maa jannal laylu ah ak yu mel noonu mooy falam maa janna alayhi laylu raa kawkaban ak yooyu ngir wan leen ne lii di bouger di dem biddiw yii jant bi weer wi loolu manu la nekk sama borom inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samaawaati ah comme ni ñu ko fi gisewoon kon nag mu ngi noonu le moom la sëriñ bi doon wax lool guddi julli guddi ah xéewal ya ca ne ngëneel ya ne ak jamono ji nga xam ne ci la borom bi di wàcce muy ko mujj loolu moo tax mu ne kon faqbal nangul lii sama wax léegi nag muy continuer ba léegi di wax ci jamono yi nga xam ne waxtu yi nga xam ne jàng ci alquran moo gën mu ne wa hakaza baynal isha naka noo nële diggante baynal isha wal maghribi diggante mooy diggante timis ak gée voilà dafa njëkkale isha ndax lor way wi waaw diggante timis ak gée bokk na tamit ci waxtu yi nga xamante ne jàng ci alquran nekk na loo xamante ne nii lu am gëneel la mu ne wa suba subhin waaye ginnaaw jullit suba tamit nekk na loo xamante ne nii lu am gëneel la bi nu suusin nu xab yi lii nag maa ngi ko toxale ci téere ñi nga xam ne ñooy tànni fii ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy ñi gën ci xeet yonente mi alay saatu salaam muy al ulama al amilin boroom xam-xam yi nga xamante ne ay tànneef la tànneefu suñu boroom yi nga xam ne ñooy jëfe seen bo seen xam te boroom bi kese tax ñu ne ko loolu kese mu ne déedéet mu ne wa yawma litnayni wa yawma arafa wa jumu'atin thumma alxamiisi fa'rifa mu ne noonu wa yawma bésub altine tamit baax na lool di ci faral di jàng alquran wa yawma arafa ah ak li nga xamante ne nii mooy bésub li nga xamante ne nii mooy bésub arafaat voilà mooy arafaat buñ ne suba la tabaski loolu it bés boo bële baax na lool di ci bari looy jàng arafaat moo li mu ne wa mooy wan nga ne wa yawmil ithnayni wa yawmi arafa wa jum'atin wala wa jum'atin ak aljuma bésu aljuma bu ne summa ginnaaw ga alxamiis bésu alxamis fa'rifa xamal lii takku ko mu ne wa faddalu qiraatan bi nadari fi mushafin ala siwaahu fanzuri mu ne wa faddalu boroom xam-xam yi de daal dina ñuy gënale waaw daal dina ñuy gënale qiraatan nit ki nag bu ñëwee bay jàng alquran wax nañ la waxtu yim gënee ne waxtu yëpp sax mën nañ ko ci jàng yii dañ laa wax rek waxtu yi nga xam ne mooy dafa am ay gëneel boo ko ciy jàng waaye waxtu wone te kenn sibu ko mu ne nag wa faddalu gënale nañ ñoom boroom xam-xam yi qiraatan bin nazari lépp ci ñoom li ñu gënale mooy di jàng alquran di ko xool fii mushafin ci ab kaamil voilà mooy téere boo xam ne alquran ji yépp ci ne ala siwaahu gën a lañ ko ci lu wuteeg lii fanzuri xoolal loolu la ca nag ñoom nañ ko toxale waaw mooy wala fanzuri del yokk di xool alquran boo koy jàng di ko xool ci mushaf bi ci kaamil bi waaw léegi ndax loolu euh, yu mel nii al imaam al Ghazali rahmatullah alayhi bi buntu yu mu def ci lool ci Ihya ulumuddin daal dina euh, euh, développer fii yu yaatu xam naa ko ci gën a bëgg lu gën a yaatu comme que ñun nañ la ko waxoon dañuy tënk boo boo demee foofu euh, diñ fa gis lu gën a yaatu walillahi alhamdu wal minna wa radiyallahu ta'ala anil imam hujjatul islam hujjatul hujjatul islam al-Ghazali rahmatullahi kon nag sëriñ bi di continuer mu ne fa kullama fi mushafin qara'ta li wajhi rabbika axi xaffafta an walidayka fi umuril qabri bi idni dil jalali duna nukri mu ne fa kullama saa soo xamee ne nag fii mushafin ci ab kaamil qara'ta ci nga jàng ubbib kaamil li jàng li wajhi rabbika te defoo ko lulul sa nekk-nekk borom ngir sa borom kese moo tax nga def ko axi yow sama mbokk xaffaftaa na nga xam ne ba nga ko defee de woyofal nga an waalidayka ci sa ñaari waajur bu dee dafa fekkoon ñu nekkoon ñoo xam ne génn nañu àddina ba nekk ca seen xabru ya fii umuuril xabri fal nga leen ci seen mbiru xabru ya fa tiis ya leen fanara dal tartar ya woyofal nga leen ko ci jàng gi ngay xool ci ab kaamil daal di koy jàng loolu nag bi idnizil jalaali ci ndigalu ki nga xam ne mooy boroomu màggaay duuna nukri ci loo xam ne amulug weddi waaw lii nii xadiis bi lii nii ab xadiis la boo xamante ne nii euh, al imaam Abul Fadl Abdurrahman ibn Ahmad ibn al Hasan ar-Razi al Muqri moo ko solo génn àddina la ginnaaw euh, ginnaaw euh, gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi ci téereem boobu le ndax dafa bind benn téere di ko def ko ci gëneelu al Qur'an kitaabu fadaa'ilil Qur'an wa tilaawatihi voilà mooy boo téere bi nga xam ne mooy wax ci al alquran ak jàng ko waaye xadiis boobu noonu nan la ko waxee moom al imaam ar-Razi ay eh, suñu waxtu jot na bii di ñëw ñu àggale wallahu taala a'lam